Auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala ñi ngi sant suñ borom subhaanahu wa taala di julli di salmal ci suñ yenent Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ko topp njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellu siwaat nañ ci suñ téere bi di quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jóg mooy baaxal kër fexe ba jagal kër bu doon kër goo xam ne kër la gu baax nit ya fa yaroo nit lañuy doon yoo xam ne ñu tënku ci yoon alquran ak sunna lañ naka lañuy def ba génnee xale yu mel noonu ci biir kër yi lool la suñ téere bi di jàngale ni jëloon ci ay conseil jël lu tolloog fukk tey jii mu war a doon onzième conseil bi incha allah kon tey concept tey bi mooy onzième concept bi mu ne daawatu saalihiina wal axyaar wa talabat al ilm li ziyaara fi l bayt nga fexe di invité ñu baax ak boroom xam yi nga xam yaakaar nga ci ñoom ak mbaax nga faral di leen invité nii ñëw ci kër gi lu baax a baax la kon loolu bind ko mooy onzième conseil bi euh, conseil yi bind ko dana la amal njariñ ndax dina tax ngay xool di ko di ko fàttaliku di ko mën a appliquer sa biir kër ne am na mu delluwaat laaj ci yenn mbokk yi ku ne sëñ Baar moom wala kaneen ak kaneen mu yónnee ko mu yónnee ko ojo yi mu tàmbalewaat fa mu tàmbalee di bind kon tey onzième conseil bi mooy fexeel di invité ñu baax ñi ak borom xam-xam yi ñi nga xam ne yaakaar nga ci ñoom ak mbaax fexeel di leen invité ci biir kër gi bu ko defee ni ñëw toog waxtaan def fàttali miinante xale yi miinante nga soxna yi miinante waa gi ndaxte doomu aadama dafa soxla wut ay xarit wut ay àndandoo léegi yow boo teelut a dem am ñoo ko tàmmal am ñoo ko benn entourage boo ko dugal pour mu miinante teg ñooñu boo boo deful loolu moom da koy wutali ji boppam te bu koy wutali boppam xale la wala xëy na yenn saa yi amul xel moo xam ne dina xàmmee ànd ak ñi nga xam ne ñoo koy jariñ ak ñi ko dul jariñ loolu du ko xàmmee kon yow yaa koy dimbali ci loolu fexeel ba di invité ci kër gi di woo ci kër gi ay boroomi xam-xam ay kilifa yoo xam ne yaakaar nga ci ñoom ak mbaax bu ko defee ñooñu noonu ñëw bi ñuy ñëw ci kër gi subhanallah lu baree bari la ñuy defaat ci kër gi eh, seen ñëw boobu noonu ci kër gi bul ko xeeb lu baree bari la ñuy dugalaat ci kër gi. mara day baax yenn saa ngay invité boroom xam-xam wala nga invité ab oustaz boo xam ne dafay ñëw ci kër gi eh, ni miinante kajjalante ay numéro di déggante di seet si wante loolu lu baax a baax la boroom téere bi indi aaya bi yàlla di wax ne rabbi xfir lii bi nga xam ne noox moo wax loolu suñ borom yàlla nga ma jéggal wali waalidayya yàlla nga jéggal sama ñaari waajur wali man daxala baytiya yàlla nga jéggal képp ku dugg sama kër mu muminan te booba mu nekk ku gëm yàlla walil muminina ak mboolem ñu gëm yàlla ñu góor ñëpp wal muminaat ak ñu gëm yàlla ñu jigéen ñëpp wala tazid zalimina illa tabaara bu dee bokkaalekat yi ak tooñkat yi ñooñu yàlla bu leen dolli lu bokkut ak torox tànge ak suufe ak bon bañ mën a dugg safara kon xoolal lim soxla ci aaya boobu wax ji mu wax ne ak képp ku dugg sama kër te fekk mu doon ku gëm yàlla loolu jullit bi war cee dégg ne da ngaa war a fexe di dugal ñu gëm yàlla sa biir kër ñu ñëw di la seet si ni fay ñëw du ñàkk def fa fàttali boo xam ne dina jariñ miinante guñ miinanteeg waa kër gi subhanallah ko defee nii ay jariñante di laayante biir xamante di dimbalante seen biir loolu lu baax la te lii boo ko rek mooy tax di nga éviter ñi nga xam ne ñoom ñoom la yàq taxoon a jug ndax sa kër moom mënoo foo jaar am ko fa ñëw foo am ñu fa kon fexel bañ doon ñu baax yeneen bi daan na wax naan wala yaqul taamaka illa taqi fexeel ba sa ñam ku ragalul yàlla bu mu ko lekk fexeel ba ku ragalul yàlla bu ko may kàttan di ko may ak féex akub dal muy tàllalu sa kër ak toog ak a waxtaan ak a gaaram place te am na ñoo xam ni lañ fi nekkee wër këru jàmbur yi wër ka jàmbur yi bu nga ñëw indaale seen i jikkoog seen i melokaan seeni seen i xadar ak nañ meloon ca mbedd ma la ñuy indaale ci biir kër gi waaw léegi ñooñu fexeel ba noo leen feree ne yaa xam ban moyen ngay jël bu fexee ba feree na leen borom xam-xam yi ak ñi nga yaakaar ak mbax fexe leen andi leen ci kër gi ni jaxasoo ak kër gi loolu noonu lu baax a baax lay doon lu ci mel ne invité benn borom xam-xam bu mag boroom xam-xam bu mag boo xam ne da ngay wax waa kër gi ne leen ah tey kat damay invité oustaz diw tey waaw bu ñëwee bu ñu añee ba pare incha allah dina def benn fàttali après ku am laaj nga laaj bu ko defee nga wax leen nga gis soxna yi daal di bind kenn ku ci rek teel a bind laajam xale yi ñoom ñëpp ni bind seen laaj bu oustaz ñëwee ba toog bañ añ ni waxtaan nga présenté kii mooy diw kii mooy diw mu xamante ak ñoom ah bu ko defee oustaz def benn fàttali waa kër gi ku am laaj daal di laaj subhanallah wallahi loolu leer la ak ak euh, jaww iman la bu dëgg-dëgg boo xam ne da koy def ci biir kër gi waaw ci nekk fa nga nekk xam nga macha ay fa nekk tey par exemple boo ne woon da ngay invité <coughs> al imam Aboubacar Sall uh, imam Aboubacar Sall kenn la ci masaayix yi nga invité ko subhanallah mu ñëw ci kër gi def fàttali xale yi daal di laaj soxna yi laaj lu am solo lay doon wala nga invité tey ku ne ne Oustaz Baar wala nga ne leen tey dama am na benn gan Oustaz Baar incha allah moo fi ñëw tey ah ñoom ñëpp toog nga préparé ko lu am solo lay doon waaw wala nga ne leen tey am na seen benn yaay am na seen benn yaay bu fi ñëw soxna yi soxna Amina am na tey seen yenn yaay yoo xam ne tey fi la ñuy kaay yendu tey incha allah bu ñu waxtaan miinante lu am solo la fexe ba tànnal leen entourage bu baax ni xamante ak ñooñu wala sax comme comme ni nga xamee ne yow chaque fois yow yaa ngi ci room bi maanaam xale bi mi ngi toog naan waa man sama papal lan moo tax chaque fois ci room lay nekk xaw ma fan lay nekk di wax rek sama yaay la moo tax chaque fois mi ngi ci room bi di wax loolu da day a nga xëy benn jour na leen du du yéen toujours yéen a may dégg may wax ci room bi ah nee na la waaw ngeen leen waa léegi ñi may waxal ci room bi tey ñoom laa invité tey tey ñoom fi añi bu ko defee ñoom ñëpp daal di présenté leen gars ne dafa fàttali waxtaane waat xéewalu sunna xéewalu mbokkoo gi nga Euh, sunna am ni waxtaan subhanallah wala yaa ngi def ci kër gi taar boo xam ne te dina gën a tax seen xel dal ndax bu dee chaque fois ñu ngi lay dégg rek ci room bi ngay wax rek fa ngay nekk ah yenn saa yi sa fa ngay fanaan comme yenn gars yi <laughs> léegi nag ah, day baax yenn saa yi nga invité ñooñu sax seen xel xaw a daal ni waxtaane waat sunna waxtaane waat iman jàngale waat alfaraan nga ne leen daal ñi daal ñooy seeni xarit ngeen wut xarit wut leen ci ñii ci mboolem ci mboolem nag gan niveau yëpp bu dee yow père de famille bi nga am ak xarit ak nga yeneen père de famille yooyu euh, say soxna nekk xaritu sa xarit yooyu noonu seeni soxna ba ci say doom ba ci say doom nga boole leen ak euh, ki nga xam ne yéen a bokk lu ngeen di gëm ay doomam bu ko defee ñoom ñuy daje waxtaan foo kii lu am am solo la. ah borom kër gi ne inna duxula ahlil iman baytaka yaziduhu nuura mu ne ñi am yàlla ñi nga xam ne ñu baax lañ. dugg gu ñuy dugg sa kër mu ne loolu noonu dafay yokk ak leer kër gi mu ne wa yaxsulu bi sababi ahadisihim wa su'alihim wa niqaash maahum min alfaidati umurun kasira mu ne toog ak gi ñuy toog ak waa kër gi di waxtaan di weccante xalaat kii wax bu daanelee kii wax kii laaj lii kii wax lii oustaz lii nangam nangam mu ne loolu noonu daf leen yokk xam-xam daf leen yokk njariñ loo xam ne kenn mënu ko takk mu daal di junj la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon yonente bi alayhi daan dafa waxoon ne toog ak ku baax dafa mel ne jaaykatu parfum benn di nga jënd ci parfum bi mu daal lay jariñ wala benn boo jëndul tamit toog bi nga toog ak moom muy xel ca parfum ya ak sol ay biteel rek xeet gi di naaw di ñëw ci sa yére même boo jëndul di ci jëlee njariñ mu daal ne toog ak ku baax noonu la mel toog ak borom xam-xam la mel. ñoom dugg giñ dugg ci kër gi rek toog giñ toog ci kër gi rek di weccante ay wax ak waa kër gi rek loolu rek njariñ la loolu rek njariñ la mu ne mu ne loolu euh, surtout mu ne boo koy def fexeel ba jigéen ñi nekk ci beneen côté maanaam lépp fexeel ba lépp lu la lislaam digal rek fexeel ba nga sàmmonte ca ñàngalem sharia fexeel ba jigéen ñi nekk à côté góor ñi nekk à côté nga invité góor yi ngay invité ni toog foo xam ne xëy na nekkul dañuy toog ak jigéen ñi non non moo tax lislaam lépp lu la digal rek bul topp xumbaay beeg ambiance bi force fexeel ba appliqué njàngale charia yi fu mu mën a doon jigéen ñi toog à côté góor ñi toog à côté bu ko defee ni waxtaan weccante xalaat kii wax lii kii wax laa bu dee tamit da ngeen am ay gan yu jigéen gan yu jigéen yi euh, ngeen invité benn yaa sayda bu mag Muhammad wala kenn te yaa sayda yi ànd moom mooy def fàttali yéen góor ñi du ngeen nekk foofu mais di ngeen dégg bu waxee ngeen tontu kii wax lii kii wax lii subhanallah xam nga sa kër boo ko organisé organisation islam day rafet kër gi day rafet torop torop torop torop kër gi day rafet waaw ba pare day neex kon loolu lépp ni fexe ni ka bàyyi ko xel mu ne xamal ne jamono boo tànnalee sa waa kër ay nit yu baax nga tànnal leen ay boroomi xam-xam mu xamal ne yaa fegal sa nit ñi nga xam ne baaxuñu nañ nit nit ñi nga xam ne baaxuñu ñoom jotaay yi leen gën a déranger mooy ay jotaay yoo xam ne ay boroomi xam-xam ak ay ustaas ak ay mbokki sunnaa fa ñoom dañ naan ah ñii moom dañoo tar ñii moom nangam ak nangam fekk ñoom yow ñi ngi lay noppal yow invité bi ngay invité ak ñu baax ci kër gi day tax ñu baaxul noppal la ndax duñ fa sawar a ñëw waaw ah, ndax dañ naan diw moom diwee xaritam fii mu ne loo ko wax tamit dana ko waxaat diw këram gi nga xam ne borom xam-xam yi duñ fi jug loo ko wax rek moom dina leen ko waxaat moo tax moom dem këram sax daanaka du ko jar bu ko defee yow nga noppalu yow yow loolu la ci gënal waaw boo dugalee sa kër ab borom xam-xam nga fa dugal yenn saa yi tamit samedi ak dimanche nga wax waa kër gi eh, ñu bari ñu topp sorti yi sorti te la sorti am na solo mais léeg-léeg am na sorti yoo xam ne di ko def sotti boo xam ne doo dem gore doo dem géej doo dem fenn mais da nga naan xale yi suba dañuy dem daara xaas ngeen visiter xool xale yi alxuraan ji nangam suba nañuy dem école sangam suba nañ dem nangam seeti borom xam-xam sangam waaw yéen ñëpp suba nañ ànd incha allah ñu seeti imam Gallaajo Ka foofu la ñuy yend wala bu ngoone la ñuy dem. gis bi ñuy gis borom xam-xam yooyu dañuy mujj tàmbalee fan borom xam-xam yooyu di ko bindal seen bopp YouTube di leen seetaan boo defee nga nga tàmbalee gis ab changement buy am ci ñoom fekk lool la lool la entourage bi nga leen digal bi nga leen dugal ñooñ ñoo leen di kon loolu mooy conseil tey bi fexeel ba di invité di woo ci kër gi di gaa yu baax yi comme fi mu ne ka jamono biñ toll nii nga fexe ba lépp dal bu lépp dalee nga invité xale bi nga xam ne moo jël pay ci concours bi amoon Arabie Saoudite nga ne ko bi sàngam invité naa la sama kër xale bi ñëw toog jàng alxuraan ngeen añ ba pare nga waxtaan nga wax waa yi na leen ah nga wax yi na leen góorgóorlu leen de gis ngeen kii nangam ak nangam moo gañe kii bi nangam ba defee xale yi sa fekk ngeen waajal préparé benn cadeau jox ko ko loolu wallahi soññee la bu mag a mag a mag boo xam ne day def ci xelu xale yi doo bàyyi xel sax xamoo sax léegi li nga def soññee la bu rëy rëy boo xam ne mi ngi ci xelu xale yi kenn ku ci nekk day day day bëgg a yegg fi xale boobu noonu yegg naka noonu tamit la même chose bu bu dee yow ñi nga invité ci kër gi ay théâtre kat ay mbëri làmb ay footballeur day tax ñooñu rek lay fan ci ñooñu lay intéressé wu kon loolu mooy nekkoon conseil tey incha allah ni taxaw foofu ba suñ beneen bind allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in